ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci tarjama abu sufiyaan saxr ibn harb ibn umaya ibn abdi shams ibn abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab al qurashiyu abu hanzala radiyallahu taala anhu newoon ci fatxu ñëwoon nañu ba ni nga xamante ne nii noon la abu sufiyaan daldi tuube ci marru zahraan am na ci riwaaya imaam muusa bnu uqba raxmatullahi alayhi naka noonu rawaahu lwaaqidi raxmatullahi alayhima a ñu ne keroog abu sufiyaan bi nga xam ne ci la ko seydina al abbaas comme niñ ko gise woon indee fii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi woon campé waxtu julli xam nga guddi la woon bi fajar jotee ñu noddu mu ne ajaabu jullit ñi ñoom ñépp kulluhum di gaaw di waajal ngir dem julli ji Abu Sufyaan naka la mu seetlu buri bi nit ñi di jóg ci tànt yi ñii di njëkkante di gaaw ngir gaaw julli ji di waajal ko julli ji mu tiit comme ci al Abbaas la ne woon te ci moom la alayhi salaatu salaam waxoon mu nekk ak moom bu subaa mu indi ko Abu Sufyaan ne Seydina al Abbaas maa yasma'u haa'ulaa mais ñii moom lu ñuy def nii xamul woon luy julli lu fàtte ne ba julli ñi ne Quraysh doon julli dañ doon nëbbatu fi shi'aan dañ doon nëbbatu ci xur yi ndax nekkoon jullit biir Makka crime la woon mu ne al Abbaas mais ñii nu ñuy def nii mu ne ko ñoom dañuy julli julli lañuy waajal mu ne mu ne Seydina al Abbaas radiyallahu anhu kam yusalluun ñaata yoon lañuy julli xultu Seydina al Abbaas nee na ma ne lii mooy laata muy agsi mu koy indi corenti ma lay saar saam ci fajar gi laata muy tuub mu ne ko xam xamsa salawaatin fil yawmi wal la juróomi julli lañuy julli ci journée bi ak guddi gi mooy jour bi yépp mu ne summa ra'ahum yatalaqawna wudu'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaal maa ra'aytu malikan qattu kal yawmi laa mulka kisra wala qaysar maa ra'aytu mulkan qattu kal yawm mulkan laa mulka kisra wala qaysar mu ne mu gis jullit ñi di njëkkante ci ndoxu njàpp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax euh, boroom euh, xam-xam ba ne woon ndax lu mel nii ca sulhul Hudaybiya gisoon nañ ñu mel noon li Seydina Urwa ibn Mas'ud boo demee ci tarjamaam di nga ko fekk gisoon saxaaba yi di ko def ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu jàppoo ñuy njëkkante ndoxu njàppam mi moom aleyhi salaatu wassalaam bu leen digalee ñu gaaw mel ni flé ay ay ay ay melax def ci saase tifli sax bu ko defee ñuy ñu njëkkante tifli yi di ko diwoo mu am waaju jàmbaar la contemporain la ma dégg ko mu ne benn cheikh égyptien la mu ne yaakaar na ne affaire bi keroog sulhul Hudaybiya bi émissaire Quraysh di ñëw par kenn kenn ba Seydina wa seetlu loolu mu ne moom yaakaar na ne affaire bi doonu loon saxaaba yi radiyallahu anhum doonu ñoon doxale noonu tout temps moom li mu yaakaar dafa yaakaar ne daal lim gis mooy ne dañ koo def keroog qad baalaxu fi dalik li yuriya al xubbahum li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la bi mu ne moom li mu gis mooy ne lool du lu yonent saxaaba yi doon def tout le temps waaye radiyallahu anhum ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye amaana daal li gis mooy ne dañ koo def keroog ngir comme que émissaire kuffaar yee di ñëw ñoo fi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa te jàpp nañ ne bul fàtte keroog Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi radiyallahu anhu ndax mujj na tuub moom dafa ñëwoon ne Yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga ñii nii ma ñi ma gis ñu wër la nii du dara gis nga bu dee ci ñoom ngay compter buy tar ñu la fiy bàyyi. ba Seydina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ko umsus badral laat waxoon ko wax ju tàng ja. bam tiitoon ne yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ku wax lii mu ne ko kii ibn abi Quhaafa la Abu Bakr de moom la moo mooy ki wax mbir mi mu ne bu woon ne de njekk lum ma def lum lum ma yàgg defal manuma koo fay ba léegi kononte kon duma bàyyi waxam ji sedd kononte kon dinaa ko fay dinaa ko dinaa ko tontu loo xamante ne ni waaye nag li mu wax nii jën naa ko loolu ne ndax njekk lam ma doon defal waaw wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa la yarda huwa as-siddiq wallah radiyallahu saay euh, mu moom kon kii euh, cheikh boobu mu ne moom dafa yaakaar ne daal affaire bi keroog dañ koo defoon ngir jéggil dayo ni ñuy doxale yonent bi aleyhi salaatu ngir wan kuffaaru Quraysh yi sopp gu ñu ko sopp jaral nañu lépp waaw même bu dee tey nee ngeen duñu dugg ci kàmba gi waaye loolu mbir mi mooy noon lañ meloon lool noonu lañ meloon noon lañ meloon li koy wane mooy xadiis bii nii xadis bii huwa inda al Bayhaqi min riwaayati Muusaa ibn Uqba raxmatullaahi alayhi abu sufiyaan nee na summa raahum te lool fajar la woon mooy day xaw a lëndëm tuuti nee na ma gis leen xaw wudu'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam ma gis yonent bi alayhi salaam buy jàpp buy jàpp ba ndox mi siit noonu buy raxas comme mu commencé raxas loxo yi ñuy ñuy taataan di gaaw ku nekk di di di jéem a këf lool bala moo laal suuf mu ne ma gis ñu koy taataan wadu a wadu a pas ndoxum njàppam yonent bi alei saatu salaam bii rootalaat bii roogalaat <laughs> entre masalatu maaul mustaamal <laughs> masalatu maaul mustaamal te fuqaha yi di ko traité mooy lan maa ul mustaamal mooy ndox moo xam ne dañ koo jëfandikoo ba pare euh, définition yi ci fuqaha yi euh, nu mu tudd boroom ngir yi ku ci nekk am nga noo ko définir mais di am définition boo xam ne presque lépp mën nga mën nga ko boole ci loolu mooy ndox moo xamante ne nii ndoxum njàpp wala ndoxum sangu set boo xam ne nit ki dajee raxas ko mu commencé di jàpp ah bi mu raxasee xar kanamam ndox miy wàcc noonu nga mu mu mu mu mu recueillir ko am ku ko yëkk recueillir mooy bu raxasee xar kanamam liy waddu noonu mu mu recueillir ko est-ce que ndox moomu noonu nit mën na cee jàppewaat waa walla déet masalatu maaul mustaamal waaw boo fàttale kooku mel ni euh, euh, bon loolu est nañ ko fee wax loolu ci bulughul maram la woon loolu c'était bulugh yu bu yàgg-yàgg mais mooy xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom ndox mu mel noonu noonu bokkuñ ci woon wax ak waa jumhur xam nga bu dee ngiiru imaam Maalik moom c'est simple innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobeel waaw ak xadiis beneen bi nekk inda al imaam al Bayhaqi ne ne ne maa in taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw riihuhu bi najaasatin tahduthu fiihi ndox dafa laab tey laabalaatee dara du ko sobee lu dul maa intana yara fekk soppeekuwul ndox dafa laab tey laabalaate fekk soppeekuwul benn ci ñett yi même bu dee xadiis boobu dafa da'if waaye boroom xam-xam yi dañoo jëfe loolu euh, nu mu tudd ta'muhu mooy cafka gi aw lawnuhu wala li nga xam ne mooy couleur bi melo bi wala aw riixuhu wala xet gi bu ci dara bu doyee yooyu benn da soppeeku bu boobaa dootul nekkati ndox mu laab tey laabalaati moo tax euh, euh, ñoom moom loolu dañ naan lan maawul mustaamal euh, bu dee ne dara newu ci dara yooyu soppeeku ci mooy baax naa jëfandikoo wat alors que xanafiya yi boo seetloo <laughs> ndax yooyu ay subtilité la yoo xam ne Euh, xam nga yonent bi alayhi salaam bon ngeen jéggal ma nag sincèrement euh, ndax ñu ngi xaw a bon ci la sax ci la ci la waaye c'était beaucoup plus ci approprier ñu bàyyi ko ci njàngat yi mais boo xalaatuma ko woon sax que ne lii dina bokk ci njàngat yi mais dama ko de ah lii ma koy wax nii la ci sama xel dem. ni mu gisee ne nit ñi dañuy doon doon jël ndox ndoxu njàpp yonent bi alayhi di ko xëccoo di ko yëg recueillir moo tax bon euh, euh, lu ma doon waxaat euh, xam naa dañ ci wax lu gàtt rek lu gàtt gàtt ngeen jéggal ma après ñu ñëw ci xadiisu imaam Seydina Abu Sufyaan bi hmm, sama bopp bi nag daa gaaw a perdre le fil maawul mustaamal lañ doon wax mais ci lan laa doon wax sax euh, est-ce que waaw waaw waaw waaw xanafiya yi <laughs> mooy xadiisu raxmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis boo xam ne Seydina Abu Hurayra moo ko solo mu saxiix yi <laughs> moo tax léeg-léeg istidlaal yi loolu am solo ndax dañu jaam bi nit ki bu jàppoo raxas xar kanamam bàkkaaram yi dañuy génnewaale yim gisoon yim xoole woon ci bët yéeg yooyu yëpp day génnewaale ànd ak ndox mi buy roogal ak dernière guutu ndox mi wala dernière goutte bi xam nga loolu du looy xool nii di ko gis léegi nag xanafiya yi dañoo privilégié affaire boobu comme que nit ki buy jàpp yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bu raxasee loxoom mooy bàkkaar yi mu defoon ci loxo yi day wadd mu raxas xar kanam kon ndox moomu noonu muy nit kiy recueillir sobewul nii ci biti mais boo ci biir baati nan dangay gis ne ah kon y'a problème ndax. kii ay bàkkaaram dafa mel ni daal ay bàkkaaram la doon la doon la la ñëw daal di raxas muy wadd léegi nga recueillir lool nar koo jàppwaat <laughs> moo tax bon bon seen wax <laughs> ci boo ko xoolee côté boobu dëgër na mais <laughs> euh, insha loolu dëgër la seen wax jooju noonu du jara bàyyi xel la moo tax euh, euh, ku mel ni ngiru Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañ lay wax boo gisee leneen boo gisee leneen beneen ndox nga utilise beneen ndox boobu waaw mais bii moom dara newu ci mooy boo amee beneen sax def ko it kenn manula blâmer voilà muy maawul mustaamal kon lem mooy wane ne kon affaire bi li cheikh égyptien boobu wax euh, hafidahullah këni mbir mi euh, si si saxaaba yi dañoo meloon noonu de nekkuloon occasionnellement lañ ko def ndax mu ngi nii Abu Sufyan nee na lii da koo gis ta saxaaba yi bari na ci ñoom ñoo xam ne yëguñ woon ne Abu Sufyan indi nañ ko keroog ci guddi gi ndax dafa guddi fi mu romb rek ko gis fi mu romb keroog fi Seyna Abbas romb ñooñu rekk ko gis kon nag bu dee suba dafa jot yonent ma ne saxaam di jàpp saxaaba yi di njëkkante jàppam lool mooy du kon pour wan koy noon la voilà <laughs> voilà bon bëggoon naa gën waxaat beneen dalil mais bon nañ bàyyi noonu insha allah kon lii day wane ne insha allah mooy ne ñoom noonu lañ meloon voilà nekkuloon occasionnellement wala pour wan ñi ñenn ñi non euh, ndax loolu loolu lu am solo la mooy comme li ñu waxoon keroog ci paraat bi waaw te dinañ ci ñëw léegi insha allah ndax fa lañ yemoon kon Abu Sufyan bi mu gisee ñuy xëccoo njàppum yonent ma lay saar-saam mu ne mu ne Seydina al-Abbaas maa ra'aytu mulkan qattu kal laa mulka Kisra wala Qaysar mu ne al man de masumaa gis nguur gu mel ni nguur kii te màgge nii mukk man Abu Sufyan masuma koo gis laa mulka kisra wala qaysar du caagante ne du nguuru kisra du qaysar yooyu yépp xam naa leen gis nañ ne <laughs> loolu sax waxuñu ko mais loolu gisoon nañ ko ci tarjamaam waxuñu ko Abu Sufyan mais gisoon nañ ko bi yonent mi alayhi salaatu salaam doon yónni lettre yi lettre ba mu yónni woon la Qaysar malikur Rum azimur Rum keroog bañ ko yóbbulee kisa Kaysar Kaysar dafa waxoon nañ ko woowal ay gént gam géntoon te xadis bi mu bokk ci xadis yi njëkk nekk saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi wa xadiisu Seydina Ibn Abbaas Mawlaana Ibn Abbaas mu jëloo ko ci sa Abu Sufyaan radiyallahu anhu te muy wax ne keroog ki bi leen Qaysar wooluwee ne nañ ut nañ ko seetal ci côté yooyu ku xam ne Makka la dëkk xam na mu ñu ñëw ñu indi leen ñoom arab yi mu laaj leen ñoom ña fa nekkoon ay arab waa Quraysh ñëwoon ngir commerce Qaysar laaj leen ana kan moo ci gën a jege góor ki nga xam ne day day wootewu yonent dana yonent la Abu Sufyan ne ko man fekk man maa gënoon a bokk ak moom ndax ñoo bokk Abdu a ñam àndaloon moo ci gën a bokk ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu ko doon laaj ay laaj voilà voilà Abu Sufyan kon ko xam loolu léegi ba mu koy laaj ko ndax après laaj ko yooyu yëpp ndax dafa amoon maam joo xam ne dafa woon nguur ñàkk ko mu nar koo jëlaat mu ne ko déedéet est-ce que daa am kenn koo xam ne mas naa woote ci seen foofu ku lu mel nii mu ne déedéet est-ce que dina wor ak ainsi de suite ak yooyu ñan ñoo ko topp ndax ñu am ñu boroom boroom ndomba tànkee ko topp wala pauvre yi mu ne ko bal pauvre yi mooy ñoo ci ëpp ainsi de suite Abu Sufyan kon xam na Qaysar bu baax xam na foofu bu baax mu ne nag masumaa gis mu nguur guléet ma gis nguur gu mel nii du nguuru Kisra du nguuru Qaysar euh, <laughs> léegi <laughs> loolu mooy riwaayu ñoom imaam ki euh, euh, Musab noq ba ak seydinaa ak ki nga xam ne imaam al-Waaqidi léegi Kanta xoola riwaaye Ibn Abi Shayba bi pour ba léegi ci côté bi ndax dafa am solo dane fa lamma asbaxu qaama almuslimuuna ila tahuurihim fa qaala abu sufyaan yaa abal fadl maa linnaas umiru fi umiru fiya bi shay qaala la walakinnahum qaamu ila salaa xoola abu sufiyaan dafa gis mu ne bi ñu xëyee mu nekkoon nag ci tàntu seydna al abbaas ñu xëy mu gis bu ñu mooy bi njël bi fajar jotee nee na mu gis nit ñi jóg di gaaw di jàpp dem ci seen jàppukaay seen ndox yee góor di jàpp Abu Sufyaan nag tiit ne eh, yaa Abal Fadl mooy eh, bàyyi al Fadl yow al Abbaas mais nit ñi lan moo leen dal mbaadu dañ ñoo dañ leen a jox ndigal ci sama kaw bo mbaadu man la ñuy jël si wala yooyu moo tax ñuy raj raj loo nii. sëy al Abbaas nee na déedéet ñoom dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli léegi nag. nee na bi mu demee ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk nag ñuy bi ko Seydina Abbaas agsee comme dana ko woon bu fajar jotee nag mu ko bu buñ paree fajar nee na mu gis nit ñi julli nag jullit ñi julli xam nga mooy ni mu ni mu ni mu banaale ci ñun <laughs> yonent bi alayhi salaam commencé kàbbar ñépp kàbbar muy tari ñépp na teg mu sujjóot mu mu mu rukkoo ñépp rukkoo mu mu mu mu mu yëkkati ci rukkoo bi ñépp yëkkati lu mu def nit ñi def ko xam nga loolu mooy inimaan noonu lay def Abu Sufyaan nag gis nga seen yi nii yow miy dégg nga naan ma lu banal yi mais moom loolu lu ci moom ndax mu ngi door a gis lii <laughs> mu ngi door a gis nit ñoo xam ne dañuy julli nii moo lay wan ne julli ñi kon lu ne dal nañ ko Quraysh yonent ma lay saat saa ma fa doon julli ci Kaaba gi gaa yi du ko sonal mais gis mbooloo toll nii di julleendoo di defandoo même di topp benn nit loolu masu koo gis léegi nag bi mu gisee loolu Abu Sufyan ne maa ra'aytu kal yawmi ta'a qawmun min haahuna wa haahuna wala farisul wala ruuma daatil quruuni bi atwa minhum la yaa abal fadli asbax ibnu axiika wallaahi aziimal mulk <laughs> mu ne Abu Sufyaan ne laa ilaaha illallaah maa ra'aytuka al-yawma taa'a nii masumaa gis comme tey topp gu ñuy topp nit lu mel nii du côté bii mbooloo moo xam ne man li ma ci jaaxal mooy moom jamaahum min min min ha huna mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam nii nii boole nii ñuy def les mêmes gestes que moom mais da leen a boole jó ñii jóge nii ñii jóge mooy bokk ñoom ñépp fu ñu bokk ñii Quraysh lañ bokk ñii Muzayna ñii Sulaym ñii Medina ñii feneen mais ñii Ghifaar ñii Aslam mais ñoom ñépp fexe na ba def cohésion bañi defandoo la même chose mu ne lii nag gisuma ko nag du koti bii du waa Faris ñu tedd ñi waaye du romain yi ah. amul kenn ku leen ñi ñi kenn dàqu leen ak masumaa gis ñu mën a dàqa topp seen jiit ke ñeneen la Abu Sufyan ibn Harb bu doon wax léegi ñun ñu ngi yemoon loolu mooy ci yeneen riwaaya euh, en dehors de riwaaya ma ibn ñu ngi woon ci parade bi yonent bi aleyhi salaam daal di woon wax Seydina Abbaas ne ko téyel Abu Sufyaan ci buntu ci ci ci ci xat xatu montagne bi fi nga xam ne yoon wi fa la ñuy jaar ngir dem mag nit ñi parade gisoon nañ ku romb rek ci soldaar yi mu naan way way yaa yaa abal fadli man haahuna i alhamdulillah way way ñii ñan mu naan ko hada sulaym mu naan waa lii wali sulaym ñeneen rombaat yaa abal fadli man haula mu ne ko hadi hada muzayna haula muzayna wala hadihi muzayna mu ne ko maa lii wali muzayna amul kuy romb wax lool ba ni yonent bi alayhi salaam nag di rombe alkatibatul xadra waaw waxoon nañ la imaam ibn Hisham nee woon na li taxoon ñu leen wax katibatul xadra moo doon ne dañoo ay mbubb koŋ lañ soloon ba doo gis seen bët yi fi seen bët yi nekk rek ngay gis waaw te mu ne woon fanaan laqad asbaxa wallahi mooy abul fadl mulku ibn axika azima alxadaata azima mu ne ko lii du du nguur de waat naa ci yàlla ma abu sufiyaan abul fadl sa doomu wi sa doomu mbokk bi nag di sa grand frère bi abdallah doomam ji nguuram gi wuu nguuram gi màgg na mu ne ko lii du nguur ànd boobu mu ne ko kon fanaan bii nag léegi ñun foofu lañu yemoon léegi kon ñu war a continuer léegi kon jullit ñi bi bi bi paraat bi jeexee Seydina al Abbaas nee na après ma ne qultu ma ne ko Abu Sufyaan léegi an najaa ila qawmik pa an najaatu de an najaa a ila qawmik mooy gaawal an najaa a mooy as-sur'a mooy gaawal voilà yanju najaa an ida asraa mooy bu gaawee ma ne ko gaawal ilaa qawmika ci sa ñoñ ci waa Quraysh dawal gaaw Abu Sufyaan gaawal nga yëgal leen li nga gis ak li xew <laughs> léegi Abu Sufyaan nee na eh, Abbaas nee na mu génn nag ci saas xatta idaa jaa'ahum saraxa bi a'laa sawti yaa ma'shara Quraysh haadaa Muhammadun qad jaa'akum fiimaa laa qibala lakum bihi faman daxala daara Abi Sufyaan fa huwa aamin <laughs> mu ne leen mu daw ni mu gën gaawe ba raw ah, armée yi dañ doon parade te bala ñoo dugg Makka dinañ gis ne dinañ am feneen ndax dinañ am fuñ taxawaat dinañ ko gis léegi ay dugg tuwa léegi <laughs> Abu Sufyaan ne fees gaaw gaaw nu mu gën a ba mu àggee daal naka la agsi rek yuuxu ca kaw yaa ma'shara Quraysh yaa ma'shara Quraysh haadaa Muhammadun qad ja'akum fiimaa laa qibala lakum bihi faman daxala daara Abii Sufyaan fa huwa aamin naka la daw si agsi rek ne leen yaa ma'shara Quraysh eh, yéen mbooloom Quraysh Eh, yéen waalem Quraysh yéen laay waxal déglu leen ma bu baax waaw hada Muhammadun qad jaakum fii ma laa qibala lakum bi maa ngi leen di yëgal déglu ma Seydina Muhammad ak ñii di dugg ci dëkk bi mu nga fële di ñëw léegi mu agsi mais ànd naag armée boo xam ne yéen moom mënu ngeen koo dékku no man je connais je la puissance de Quraysh mais li ma gis moom moom cette tout sur son passage loolu moom bi yaboo ngeen yëg Quraysh xool leen man seen sang maay wax waaw ya ma'shara Quraysh hada Muhammadun qad ja'akum sallallahu alayhi wa sallam fima la qibala lakum bihi ci loo xam ne arme boo xam ne moom manu ngeen koo dékku léegi nag déglu leen faman daxala dër abi Sufyaan fa huwa amin képp koo xam ne dugg na kër Abu Sufyaan fa huwa amin nekk na en sécurité xam nga loolu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon bi Seydina Abbaas ne ah yonent bi alayhi salaatu salaam inna Aba Sufyaan rajulun yuhibbu haadha al-fakhr faj'al lahu shay'an nga Seydina Abbaas ku mënoon siyaasa la mooy doxalante nit ñi waaw waaw mu ne yeneen time ay saab saab gis nga nag Abu Sufyaan mii ku bëgg affaire puukareewu la yu rëy quoi yu rëy la léegi teen koo defal dara yonent ma lay saab saab ne woon man daxala daara aba abi Sufyaan fa huwa amin ci beneen riwaaya wa man daxala daara Hakiim ibn Hizaam fa huwa amin wa man daxala almasjida fa huwa aamin waaye wa man baabahu doonahu fa huwa aamin kon abu sufiyaan agsi ne leen ginnaaw bi ma leen waxee lii ko ne seydinaa ngi ci biti di ñëw Quraysh fii ci mag fa man daxala nag képp léegi rëcc gi moom lenn la fa man daxala daara abi sufiyaan fa huwa aamin képp koo xam ne dugg nga kër Abu Sufyan bi man Abu Sufyan Saxr ibn Harb Abu Hamza Aba Hanzala ku dugg sama kër fa huwa amin nekk nga en sécurité waaw waaw léegi <laughs> fa qaamat ilayhi Hind bint Utba fa axadat bi shaaribihi fa qaalat uqtulu alxamid ad-dasim bi mu waxee lool rek soxnaam daal di tëb muy hind hind wa ma adraka hind ay wa ma adraki ya ukhayya hind bint utba waqad ra'aynaa tarjamataha fi nisaa'il hawla rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna naka la ko wax lool rek soxnaam daal di jóg di Hind bint Utba fa axadat bi jàpp ci naanu yi mooy mustaasu Abu Sufyaan fa qaalat mu ne dafa mer bay fut moom Hind boroom way xaa bani abdidaar way xaa xumaata ladbaar darban bi kulli battaar lam doon wax Uhud nahnu banaatu taariq namshi ala namaariq in tuqbilu nufaariq in tuqbilu nu'aaniq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq moom hind moo mëne loolu gisoon nañ ko wayhaa bani abdiddaar wayhaa humaatal adbaar dorban bi kulli battaar hind ndeysaan mujj na tuub ba sexoon xolu seydina Hamza ndax mer ndax Hamza seydina Hamza qatala aba Utba ibn Rabi'a wa qatala Euh, euh, euh, axa kii ibna axaha frère am Shayba bint Utba Shayba moom xam nga Seydina Hamza moo éliminé woon Utba ibn Rabi'a ak Shayba ibn Rabi'a ak seen doom al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ñoom ñépp keroog Badar Seydina Hamza moo leen rey sayyidatu Hind ne woon ku leen ko reyal Wahshi in qatalta Hamza fa anta hur naka noonu la <laughs> kii waxoon bu moom rek ah ñoom Hakim eh, ñoom eh, eh, Quraysh ñu ne ko yow mu rey ko léegi moom moo jëloon xol ba kooku jëloon xol ma ndaw soo sële ne woon ca xare Uhud doon soññ kuffaar yi kooku mooy Hind mi bint Utba moo nekkoon nag soxnaay Abu Sufyaan bint Harb ibn Harb di yaayu Seydina Seydina Muawiya waaw ibn Abi Sufyaan radiyallahu anil jamii mu daal di jóg jàpp mer di Abu Sufyaan waxee loolu jàpp ci moustache yi ne kilifaay Makka yi uqtulul xamiita dasimal ahmas uqtulu rayyan alxamiita ki nga xam ne li muy li muy ponkal dara waaw li muy am li muy ponkal nii du tus ponkalam gi du dara waaw rëyaayam bi eh, mooy kii nu tudd corpulence am bi jariñul dara ak waaw ki nga xam ne ni muy niin yii yaramam wu wu wu corpulent gi te mu koy leratal ndax diw yu mu koy diw al ahmas al ahmas nga xamante ne yiw nawul ci moom rey leen ko rey leen kooku laa wax muy moom mi ci jëkkëram la ne mais xam nga Hind gisoon Eh, Abu Sufyaan njëkkee dem Medina saa yi ñëw def compte rendu boobu <laughs> naan ki ci tane mooy Seydina Ali radiyallahu anhu lii la wax eh, eh, Hind nee na woon nga qabbahaka Allahu min waafidi qawm lam ta'ti bi xayr qabbahaka Allah subuuxun ma la Abu Sufyaan njëkkër sama te foofu tus min waafidi xaw su booxun ma la waaye muy koo xam ne ay ñoñam dañ koo délégué ngir mu utal leen dara lam tati bi xayra indiwoo fi benn yiw indiwoo ko fi mu mer waxati lii uqtulu rey leen alxamiita dasimal ahmas ba bare mu teg ci xubbi xamin xaw qawm mooy sànq qubbiha subuuxun ma la yées na min tali'ati qawm koo xam ne moo dem ngir superviser nit ñi dem xoolal nit ñi lan mooy xew danger bi ñëw avant ñoom avant ñu man koo waajal subuuxun ma la waaye yées nga comme comme tali'a koo xam ne moom lañuy ñuy yónni ngir mu xool information yi ñëw indi danger bi fu mu tollu Abu Sufyaan xam ne saay soxnaam si daal fii mu ne dafa màndi ndax mer mer moo ko màndiloo waxul a xelam pa te tamit gisul li ma gis gisul doomu aadama bu mer lay réagir Abu Sufyaan ne gaa yi <laughs> waylakum laa taxurrannakum haadihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum maa laa qibala lakum bihi man daxala daara abi Sufyaana fa huwa amin Abu Sufyaan <laughs> xam ne moo xaar leen yo Quraysh gis génn <laughs> wallaahi waxi waxi waxi waxi hindi mii bu taxee ba ngeen wor bay jéem a wu naan dangeen ngeen di jéem a résister mu ne leen nag mu ne leen eh déglu leen moom bi ko hindi waxee lool way la comme tos kareñeel na leen Quraysh kare ñaan na leen laa taxurannakum haadihi gis nga sama soxna sii nii jàpp ma di wax <laughs> bu mu leen wora ah, min anfusikum bu mu leen wor ci seen bopp de wallaahi bu ngeen fi toppee waxu hindi yii ak fugam gii ak li nga xam ne euh, c'est c'est c'est c'est kii de colère yii muy pester ak protester ndax mer bu mer wallaahi gis ngeen way lakum toskare dina la ñeel la taxurannakum hadihi min anfusikum kii bu mu leen war ci seen bopp laa wax bu leen ko déglu de fa innahu ma répété waat ko dëgg dëgg xat jaakum muhammad sallallahu alayhi wasallam dikkal na maa laa xibala lakum bi loo xamante ne nii arme boo xam ne manu ngeen koo dékku ma répéteel waat leen li ma leen waxoon tegalaat leen ci ut leen fu ngeen rëccee sauf kii pëp na doon loolu man daxala daara abi sufyaan fa huwa amin ku dugg sama kër ma ne rëcc nga looloo fi amaa sobe leen seen poota bañ a déglu kii di wax xaalu gaa nag xam ne ah <laughs> saay <laughs> Abu Sufyaan mii daal moo jara déglu ko waa wax na dëgg de ndax gaa yi gaa yi moom di jaayum jàmbaar ndax waxi jigéen moom bu la woree ak waxi koo xam ne mer moo xam góor la jigéen la ak mer a tax muy wax moom àndul ak xelam yéen ñi ànd ak seen xel lucide ku lucidul fexe ba ngeen di def loo xamante ne ci la seenu alkande di juddoo <laughs> bu ngeen bu bu leen li leen di dal dalee laa talu mun na illaa anfusakum du ngeen yenn lu dul seen bopp laa talu mun na illaa anfusakum de doo ngeen yedd lu dul seen bopp dootoo amati lu dul say bët ngir jooy bu dee sax des na fa buñ lay faat bu ngeen fii jéem a bu boobaa di ngeen xamante ne di ngeen lay bu ñu yëgoon gaay nag xam ne nag ah, mieux vaut écouter Abu Sufyan quoi kii li mu wax leer na léegi nag gars yi nag ko sauf que mais moom échappatoire bi leen jox suuf kii pëbi mais dafa tuuti kër Abu Sufyan man daxala daara Abu Sufyan foofu rek lañ mën a rëcce gars yi ne ko qaatalaka Allah wa ma tughni anna daaruk ñu ne ko waaye yow Abu Sufyan yow daal yàlla yow yow yow yàlla na la yàlla alak rek way yow sa kër lu ñuy jariñ sa kër gu ndaw gi maatu ana lan lañu sa kër gi di jariñ ñun waa Makka popi eh Abu Sufyaan xanaa xalaatoo li ngay wax sa kër kese ñun waa Makka ni ñu toll ñun dañoo xaj sa kër lu ñu sa kër di jariñ qaala Abu Sufyaan wax leen xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko lu gën lool léegi nag mu tegal leen ci wa man aghlaqa baabahu fa huwa amin wa man daxala fa huwa amin Abu Sufyaan nag ne leen ne du sama kër kese waaw du sama kër kese la wax wa man aghlaqa alayhi baabahu fa huwa amin képp koo xamante nii dugg nga sa kër tëj ko fa huwa amin kooku nekk na en sécurité wa man daxalal masjida fa huwa amin ku dugg ci jàkka ji di kaaba gi paa wax naa la paa ci lu ñuul loolu mais mooy foofu enceinte kaaba gi foofu di jàkka ji foofu noonu ku fa dugg fa huwa amin ku nekk foofu ci kaaba gi kooku yi nekk nga sécurité du armée bu garaaw bi ñëw du la la gaa yi dégg nañ lañ bëggoon a dégg waaw lii nag yaatu na lii moom yaatu na moom <laughs> léegi quelle est la réaction fatafarraqa an-naasu ila dóorihim wa ila al-masjid gaa yi àbbu njool mi mbooloo ma tasaaroo mel ni kal farashil mabsuus yooyu alxuraan di wax waaw jibaalu kal ahnil manfuush gaa yi tasaaroo mel ni lëppaa lëpp yu ñu tasaare yu ñu wasaare mekuwaay yi ku nekk Qurayshi di ne fes ku nekk utali sa kër ñuy jëm ci moske bi ndax kat ah an najaa foofu la ne foofu lañu mën a mucce kat Abu Sufyaan wax nañu ko moom mi demoon gisu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw akbar waaw ci noonu la gaa yi tasaaroo wi dugg ci réew mi ku nekk sa kër walla feneen waaye waaye waa Quraysh euh, dinañ ñëw ci côté boobu nañu àggale ngir jeexal tarjama Abu Sufyan après ci fatxu Makka bi nañ yeme nit nii kon gis nañ Abu Sufyan jóge na ci marru Dhahran ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñëw mais wax waa Quraysh li xew peine perdue toute résistance est vouée au néant toute résistance et inutile jaru ko moo kurpeñ ci rbm du la jariñ dara te dangay alko waa Makka tasaaroo Abu Sufyaan ah, radiyallahu anhu ñu continuer tarjumaam ba pare insha bi nga xam ne ci la tuub noonu ndax da gis ne euh, moom nu mu nu mu nu mu li mu tuube mooy tuubu ñàkk pexe la <laughs> tuubu ñàkk pexe la waaye finalement finalement ah dafa mujj nag nekk min fudalaa saxaabati rasulillah ñi gën ci saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw xew-xewu fatxu Makka bi waa Quraysh ñu bari tuub presque dans leur totalité ñépp tuub ah yonent bi alayhi salaatu jóge fi daldi dem beneen xare muy Hunayn ak waa Hawazin Abu Sufyan ibn Harb àndoon na ci àndoon na ci xare boobu noonu bi nga xam ne ci la Xunayn jeex gaa yi daw dem Taayif noon yi bi Yonent bi alayhi salaam di jàll Taayif it fekke na ko moom Abu Sufyaan ibn Harb ibn abdi eh, shams ibn umayya bi nga xam ne nag ci lañu xisaaru taayif encercler taayif ci xare bi noonu ci lañ ko gaañe gaañ bu metti ci bët pas gaañ nii boo xam ne dangay nekk di toxoñu kese mooy bët bi lañ yàq bët bee tuuru comme ni nga xam ne noonu la ko az-Zubayr ibn Bakkar rahmatullah alayhi daal di nettale te xadis boobu mu ngi ci taarixu Dimashq bu imaam ibn Asakir rahmatullahi alayhi mu ne keroog mu jaar ci yoonu Sa'id ibn Ubayd ath-Thaqafi raxmatullaahi radiyallahu anhu wa raxima mu ne rumiitu ramaytu aba Sufyaan yawma at moom ci boppam moom moo ko moo ko kii waaye dafa mujj tuub mu ne man de maa sànni Abu Sufyaan keroog bésub Taayif fa asabtu ayna ab xeej laa ko sànni laa ko yóbbante ndax moom ci yéeféer yi la bokkoon ci waa Saqiif waa Taif nee na maa ko sànni benn xeej ci bët bi bët bi fëq mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun ko ci moom Abu Sufyaan dikkal ko benn bët bi tuuru na benn bët bi lay gise ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko hàdhihi ayni usibat fii sabilillah mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam lii de sama bët baa ngi nii waaw sama bët baa ngi nii de tuuru na daj li ko dal nag nii ci yoonu yàlla la ko dale qaala yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko in shi'ta da'awtu fa ruddat aleyk wa in shi'ta fal janna qaala al janna loo yonent bi alayhi salaatu ne ko boo bëggee ma buur yàlla léegi allahu akbar allahu akbar gis nga lim ñu jàngal moom alayhi salaatu wassalaam wa idaa sa'alaka ibaadi anni fa inni qariib ujiibu da'wata daa'i mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bu wala sama jaan yi di laaj ci man waaw nee leen man ku jege laa damay nangu ñaanu ki ma ñaan ak woote aji woote ki ma woo mais saa bu ma woowee dama wuyul rek dama wuyu si te gëm rek dinaa ko defal li mu bëgg afaman yujibul muttarra idha daa ana kan mooy ki nga xamante ne mooy nangul ki nga xam ne dafa dem ba amatul yaakaar ci kenn wala lenn ku dul boroomam ana kan mooy nangul ko ku dul bi subhaanahu wa yonent mi aleyhi salaatu salaam lu ko mës a kii mu dellu ci boroomam bi nga xamante ni mësu faa jóge allahu akbar ñu jàngal tawxiid voilà gisoon nañ li Cheikhul Xadim doon wax keroog radiyallahu anhu fa xasbiya rabbi waktafaytu bihi voilà sama borom fa qultu gaay bi ñu may wax demal ci ay lii bu defee say affaire baax mu ne doo dew couper court waaw xasbiya doy na ma sëkk rabbi sama borom waktafaytu bihi te doyloo naa ko doyloo naa ko sama chantier nag benn ñaari mbir la te mën na nekk benn kese la walastu radiya ghayra al-ilmi wa diini gërëmuma li may gërëm loo mooy diine ak xam-xam ak diine jeex na buur yàlla lool la ci moom ngay dellu yonent bi alayhi salaatu salaam ne Abu Sufyaan boo bëggee ma ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu delloo la sa bët léegi waaye boo bëggee nag nga bàyyi noonu nga nekk koo xam ne léegi benn bët ngay dese waaye nag boo faatoo ci noonu aljana ngay am mooy à la ma ñaanal la ñu delloo la sa bët mooy sa bët boobu aljana nga la jëm yow aljana nga jëm waaw inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna allahu akbar buur yàlla moo jënd bakkan moom mi nga xam ne <laughs> xam nga loo jënd danga koo moomut wala kiy jaay dara daa fekk mu moom dara est-ce que saxaaba yi xamuñu woon ne seen bakkan yi yàllaa ko moom si mais buur yàlla moo waxee ñoom noonu inna allaha ashtara minal mu'miniina moo moom moo jënd ci way ngëm yàlla yi seen bakkan yi ak seen alal yi di anna lahumul janna bi mooy aljana laa leen di jox moom mi nga xam ne moo la jox ba pare ñëwaat ci yow naan damay jënd yow boo xamee nag doo jaay danga naan man kay moomu ma kullu al fadli wa rasuulihi la ansaar yi waxoon ngëneel gépp ngëneel ngir yàlla ak ndawam bi la sallallahu alayhi wa sallam kon Abu Sufyaan yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko lool boo bëggee ma ñaan buur yàlla mu delloo la sa bët wala nga bàyyi noonu wa in shi'ta fal bàyyi noonu après aljana direct Abu Sufyaan luy luy réponse ah eh, eh, eh, bu ñu tegoon point fii ñun moom tam ñu ne ah, baax na mais dafa sori quoi te comme que jullit laa moom bon te gisuma may de bon aljana moom naa fa dem quoi garaawul mooy suñu suñu suñu suñu suñu xel yu dal yi mel ni ñun kan moom moom aljana <laughs> la ilaha illallah parce que man taalibe sànq diw raa rek lu ma neex def moom aljana moom bokkul ci samay souci kan moo la ne noonu la yombe ñi doon rey seen di jaay seen bakkan yi ndax dem fa yow nga foog ne danga koy amee ciy nelaw ak parce que taalibe sëñ diw la te koo gis muy wax loolu la sëñ diw di di di digle dara la ci dul def dara presque lu mu ci def lu ne c'est pour ngistal wala ñàkk pexe fi mu nekk mbooloo mi il faut mu def ko ndax bu ko deful renommée am du baax hada aarun wa naarun nga foog ne mbir yi noonu la yombe Abu Sufyaan ne kon fal janna kon de ñun bu ñu ne garaawul ah bëti moom nekk eh, kilifa gi ma doon mujj nekk nag koo xam ne benn bët lay yor loolu moom born born moom bor bor nga moom saa yi dangay waaru de yeneen saa salaam ah waaye dañ mën di sama bët bi rek façon saxaaba laa wala jullit laa après de toute façon aljana laa jëm non mu ne fal janna yeneen time alay saab saam bàyyil sama bët bi ñii man Abu Sufyaan al ma dem aljana waaw akbar moom nag euh, Abu Sufyaan <laughs> Euh, euh, euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam ginnaaw gi comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam Ibn Saad solowee ci saxiix xadiis boo xam ne saxaxahu al imaam al xaafiz ibn Hajar ci al Isaaba an waaye muy xadis boo xam ne mursal la mursalun saxiix mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa yónnee Abu Sufyaan ibn Harb ay tàndarma yu neex te nooy yooyu yu Medina yooyu après moom Makka la ne woon yonent bi aleyhi sa salaam bi ñu bee Makka après dafa dellu Medina Abu Sufyaan moom mu ngi woon Makka ah, bala ñu àgg fii Hunayn gis nga butin de guerre amoon mais lu bari bokk na ci mu mu'allafatu qulubuhum yi ñu la doon wax nga xam ne comme que liñ dugg ci l'islam bi ñii moom tem duñ ci dëgër noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen doon jox alal ju bari xam nga ci azaka innama sadaqatu lil fuqara bokk na ci wal mu wal mu'allafatu qulubuhum ñi nga xam ne dañ leen di jox alal ngir téye leen ci diine ji Abu Sufyan nag ci ñooñ la bokkoon bi muy jox ci gëléem yi gàtt yi ñoom kilifaay Makka yi gars ay cent gëléem la leen di jox ak ay ay kii <laughs> par kenn même ñoom ñoom ki Hakim it joxoon na ko lu mel noonu cent gëléem la ko jox ak i gàtt ndeysaan léegi kon yonent ma lay saar saam ci Abu Sufyaan ay tàndarma yu neex te nooy muy àjj wa googu gu Medina googu après mu bind ci benn defaaleel ko benn note ne ko ngir bu ko manee dox euh, mooy àddiya yastahdiyahu man mooy der yooyu mooy der yi ñu xamee woon Makka der yi nga xam ne comme que màkka moom dëkku commerçant dañ doon rendi lu bari ak ak xaram dég yooyu tamit sacrifice yi der yeeg yooyu ak ñoom it liñ ci doon bari le noo tax bokkoon na ci ñu doon yóbbu Sham marchandise yooyu di ko jaay gis nga Kisra yooyu la xay Qaysar ak yooyu bu fa demoon dañ leen di jox kado jox leen ay der gisoon nañ Amr ibn al-As ba ñëwee ci an-Najashi mu ne ko ndax indil nga may kado mu ne ko waaw indil naa la ci der yu baax kay tànnal naa la yu baax indil la ko joxaale ko ci batariqa yi di ses fidèles conseillers léegi yonent bi aleyhi sa salaam ne ko bu ko mënee jox àddiya tamit ci loolu noonu ci der yooyu yónni woon affaire bi ak Amr ibn Umayy ad-Damri radiyallahu mu ne euh, abu fekk Amr daldi dem bi mu ñëwee màkk nag mu daldi fekk Abu Sufyaan ci kenn ci soxnaam yi léegi Abu Sufyaan daldi jël àddiya bi jël ut ay der yu baax daldi koy yónnee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, moom Abu Sufyaan ginnaaw bi yeneen ci aleyhi salaatu salaam génne àddina moom mu ngi woon mag euh, neewul ne waaye léegi nag man kilifa laa goo xam ne maa ne woon sayyidu Quraysh quand même bon Ibn Abi Quhaafa xam naa ne bon moom moom moom ñoom ci seen bopp dañ ne yéeféer xamoon nañ ne ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam moo fi ne ak Seydina Omar Seydina Usmaan ak ñoom Seydina Ali ak saxaaba yooyu yëpp nekkul nekkul woon koo xam ne da doon xool ci rétroviseur bi naan bon man nag kilifa laa waaye léegi man daal fii laay toog dootuma toppati kenn sama yoon newu ci déedéet Yarmuk keroog xare Yarmuk yàgg nañ ko fi tudd demoon na te euh, moo yoroon drapeau bi déedéet ci drapeau doomam Yazid ci la nangoo nekk un petit euh, un soldat parmi tous les musulmans ginnaaw bi nga xam ne moom moo doon jiite xare yi Quraysh di leen mobiliser ci al Ahzab ak ay Uhud ak yooyu nekk seen sang mu nekk jullit nangoo nekk ci suufu drapo doomam Yazid ñu daldi dem ghazwatu Yarmouk ci ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne àddina bàyyi Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ndax xadiis bi imaam Ibn Sa'd moo ko solo ci yoonam la ko imaam Ibn Asakir solo bi sanadin saxiix mu jaar ci yoru Seydina Saïd ibn al mu jëla ko ci baayam di al-Musayyib ibn Hazn al-Makhzumi radiyallahu nga bàyyi Seydina naa ibn al-Musayyib gis nañ fi keroog benn xadis boo xam ne moom moo ko nettali doom ji muy net lii gis tarjama Abdallah ibn Abi Umayya yeneen ci alayhi dafa dugg ci Abu Taalib bi muy génn àddina fekk fa Abu Jahlin ak Abdallah mu naan ko yaa am mu ee eh, yow sama maam sama baay téex bopp waxal benn baat boo xam ne dinaa la seedeel ca kaw sa dinaa la mën a tinu sa kanamu sama kanamu borom. man la fa seedeel abu jahli nag abdullah ibn abi umayya naan ko atarghabu an millati abi abdil muttalib ndax dangay xemmem leneen lu dul yoonu sa baay yow abu taalib di abdil muttalib diine ji ñëwal di topp jeneen diine ba ni mujjee moom abu taalib mu ne ala millati abi abdil muttalib ci yoonu abdil ci lay génn àddina xadiis boobu bàyyi seydina sa'id ibn musayyib moo ko nettali moo nettali bayit mu ne fuqidatil aswaatu yawmal yarmuuk illaa sawta rajulin yaquul yaa nasrallahi iqtarib nee na keroog yarmuuk mais xare bi dafa tara tara tara tara ba mais presque nit ñi kenn mënatul a nekk di wax mais talatoo wax arme jullit ñi waaw mooy déggati voix buy soññu nit ñi di leen soññu ci xare bi amatuñu ko waaw loolu lépp ñu perdre ko déggatuñ benn baat ndax xare bu tar kenn talatul yooyu nee na illa sawta rajulin lu dul benn waay daal lañ dégg ci jullit ñi kooku moom dégg nañ baatam moom daal moom kese lañ doon dégg mujj gi yaqulu mu naan yaa nasrallahi iqtarib yaa nasrallahi iqtarib ee ndimbalal yàlla ndimbalul borom bi subhaanahu wa taala waay waay ndax xare bi tar ndimbalul yàlla na gaaw ñëw ci jullit ñi iqtarib jege si al Musayyib radiyallahu Euh, fa nadartu bi ma ñëwee ba gis borom baat boobu fax ma xool fa ida huwa abu sufiana taxta raayati ibnihi yazid ma ñëw xool borom baat bi mooy kan ma ñëw fekk muy abu sufiyaan nekk ci suufu drapeau doomam di yazid ibn abi sufiyaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar radiyallahu anhuma keroog nag ci xare Yarmuk ci lañ fuqaat beneen bëtam ci xare boobu ndax xare bu tar waaw akbar ñu fuqaat beneen bët bi ko desewoon mu mujj nekk koo xamante ne mu silmaxa moom Abu Sufyaan maa la ko wax mooy ñaari bët la ñàkk ci ci xare ci toolu xare moom nag ku gudd fan la après dund na ba feew xilaafa Seydina Omar yépp dund na ko ci xilaafa Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu ci la génn àddina imaam al-Madaini raxmatullaahi alayhi dane la 34 loolu mooy xilaafa seydna Usmaan la 34 après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci la seydna Abu Sufyaan ibn Harb génn àddina am ñu ne la 31 am ñu ne l'an 31 am ñu ne l'an 32 loolu ay wuute la l'an 31 l'an 32 ak l'an 34 après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na ñu ne bi muy génn àddina keroog mu ngi amoon quatre-vingt-dix ans am na ñu ne quatre vingt la amoon am ñeneen ñu wax leneen waaye loolu simple na mais sauf que moom jour bi mu juddu dañu see wute xam nga am na ñu ne woon treize ans non treize ans Seydina Hakim loon am ñu ne quinze ans Abu Sufyan dix ans avant amul fiil mais loolu dafa am yeneen wax mooy bu dee ne dix avant amul fiil la juddu woon mooy avant alayhi salaatu wassalaam di feeñ di gane àddina révélation bi mu ngi ñëw très euh, mooy presque fin wu trente-neuvième année quarante ans mais mooy ak six mois yi avant ndax mu ndax début bi ay gént la woon comme nañ ko gise woon kon boo jëlee ci dix yooyu nga plus ko quarante bi yonent bi lay salaatu salaam di daj révélation bi walla quarante yu manqué six mois mën nañ ne quarante rek nga boole ci plus treize ans wu Makka yi mu yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk Makka plus lan trente-trois mais ça dépend ci ñu ne 33 wala 34 wala 34 bu ñu jëlee ñu ne 34 l'an 34 la génn àddina boo plusee loolu lépp da ngay am l'an 4 da ngay am këne 97 ans la amoon waaw mooy ñetti at moo dese woon mu nekk koo xamante ne centenaire lay nekk mais lii presque centenaire la woon moom Seydina Abu Sufyan kon noonu la génn àddina. moom seydina abu sufiyaan radiyallahu taala anhu wa ardaahu saxr ibn harb ibn abdi shams ibn umayya ibn abdi shams al umawi al qurashi al umawi radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aliya al firdawsi maskanahu wa ma'waahu xam naa kon te insha allah dañuy yem ci noonu ci tarjama seydina abu sufiyaan saxr ibn harb léegi nag ci jataay bii di ñëw nag ñu ngi ci fatxu Makka ba léegi parewul ñu ngi woon fan fi abu sufiyaan ñëwee wax ko waa Makka man daxala daara abi sufiyaan fa huwa amin gaa na ko way qaatalaka allah maa tughni anna daarak daaruk uh, uh, mu ne leen wa man aghlaqa alayhi baabahu fa huwa aamin képp ku tëj sa bunt dugg sa kër tëj ko kooku nekk na sécurité wa man daxala masjida fa huwa aamin ku dugg ci jàkka ji kooku nekk na sécurité léegi waa Makka tasaaroo ñuy dugg ci kër gi seen kër yi ñuy dem ci kàmba gi zaadaha llahu tashrifan wa takrima léegi léegi ana lan la événement yi nan la demee après est-ce que waa Makka ñoom ñépp ñoo dem ñoo ñoo dugg seeni kër ñii dem ci jàkka ji est-ce que ñoom ñépp loolu lañ def ak yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu mooy côté waa Makka laaj yooyu côté waa Makka la est-ce que Quraysh ñépp ñoom ñoo nangu li Abu Sufyaan wax dem dugg seen kër yi daw ñii dem ci mosquée bi walla am na ñoo xam ne dañoo fexe résister wala ñoo xam ne dañoo génn dëkk bi sax gaaw daw loolu mooy côté waa Makka waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ngi ko bàyyi woon Marru Zahraan fa jógee fan la àgg. ba mu fa jógee xëy ci suba googu Abu Sufyaan jóge fa fan la dal ak fan la bi mu continuer fan la dal ak fan la toll ak lan moo xew foofu fële insha allahu taala loolu lépp lañuy gis ci jataay yi di ñëw allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala